nga riwaaye am na début bi bi biñ la doon wax naan la yeneen bi alayhi salaatu salaam te riwaay yooyu boo leen boolee ci seen biir la ñuy nekk xasan mais benn bu ci nekk wérul te imaam al-Bayhaqi solo woon yéen nii ak ñeneen bi mu naan euh, dafa am benn waay bu ne al yawma naa la kenn du ñu gañe parce que dañoo tuuti fa shaqqa dhalika ala nabi sallallahu alayhi wax jooju daal di diis lool ci yonent ma saa sax xam nga hadith yooyu maa ngi la doon wax am na lu ci tegu loo xam ne j'ai préféré bañ ko wax léegi dañ ne fa kaanatil hazima gis nga bañ gisee lool yéemu ci suñu bopp hein te waxoon nañ ne ñan ñoo ko def du ñépp ko defaa ah? ñenn ñoo ko def te loolu li gën a dëgër sax mooy tulaqaa yi la ci foofu la mais ñi nga xam ne dañu doon dóor a dugg ci Makka ne waay yow léegi moom comme nii la mooy ñun jullit ñi de toute façon ñooy gagner parce que dañoo bari yonent ma lay sa sam mbir mi daal di woon koy metti diis lool wax jooju ci moom waaw parce que waxoon nañ la moom mi moom mi ñu jàngal këne te tamit wan ñu ne mbir yi du doole ndax alxuraan tamit moo ko wax kam min fi'atin qalilatin ghalabat kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan kathira bi idnillah waaw loolu ci suuratul baqara waaw mooy ana yoon ngeen gis fiatin mbooloo moo xam ne qalilatin bu néew la ghalabat daal noot daal gañe fiatan am mbooloo moo xam ne kathira tan bari la waaye ci lan bi idnillah ci ndigalu yàlla ci loo xam ne buur yàlla moo namm mu demee noonu mu demee noonu waaw kon loolu la te gisoon nañ suuratul anfaal tamit yam fa doon wax luy wane ne mbir yi nekkul ci nombre waaw te loolu am na saxaaba bu ko doon wax ah ban saxaaba moo doon wax loolu bañ demee benn xare ab sariya ñu naan nan la ñuy def mu ne ñun gañewul nit li parce que dañoo bari wala dañ leen ëpp armée wala dañ leen ëpp préparation ñun li tax ñu leen di gañe mooy diine jii ñu gëm waaw kan moo waxoon la Abdullah ibn Rawaha Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhu moo ko waxoon waaw keroog bi ñuy dajeek romain yi ala imrati tahta imrati kan Zayd ibn Haarisa jayshul umara waaw ba ñuy dajeek romain yi noonu la demee woon Zayd Seydina Zayd ibn Haarisa jiite woon ko après mu ne buñ ko faatee ne Seydina Jaafar ibn Abi Taalib jiite buñ ko buñ ko faatee ki nga xamante ni mooy Seydina Abdallah ibn Rawaaha daal di koy jiite keroog biñ ñee gis romain yi bari lan la Seydina bañ ne ah ya ñii ni ñu toll parce que ñoom niñ génnoon bari na mais ba ñu demee waxuma la yi kese mais seen satellite yi rek ci waa Banu Ghassan mais sincèrement ñu ëpp sax jullit ñi ñoom kepp romains yi ñëw indi lu tolloon cent ay cent plus des cent mille ci ñoo xam ne trois mille la ñu ne nan la ñuy def ñeen ñi ne ah nañu yónnee ci yonent mi alayhi salaatu salaam wax ko ne ko eh, wax ko ni ñu demee ne ko neen yi nii lañu toll waaw léegi nag bu dee bu joxee ndigal ne malgré tout ça xare leen ñu xare bu dee ne gis na ne dañu yónnee renfort mu yónni ñu renfort keroog Seydina Abdallah ibn Rawaha dane ayyuhan naas inna alladhi taxaa eh, inna alladhi taxaafuun lalladhi xarajtum tatlubuun al nasru am ash-shahaada walam nuqaatil an-naasa bi quwwa wala bi adadin wala odda walakin naxlubuhum lan naxluba naasa gañewuñ nit ñi parce que ngeen ëpp dane yéen nit ñi ba mu jëlee discours wax mu ne yéen nit ñi gis naa ne li taxoon ñu génn moom lañu lii ñuy ragal mooy mais li taxoon ñu génn ba ñuy jóge Medina lan moo taxoon ñu jóge Medina imma nasru imma shahaada soit ñu gañe wala ñu am nekk ay martyr noonu la rek comme que moom ngeen gis nii lan lañ ciy ragal te ñun masuñoo gañe nit ñi question bi ñuy posé wu mooy gaa ñu ëpp mais ñun masuñoo gañe nit ñi parce que ñoo leen ëpp hein dañ leen a gañe bi hada diin dañ leen a gañe ndax diine yii moo tax ñu gañe leen gëm gu ñu gëm yàlla di def lim ñu digal ak tere di doxal wëyu ndigalu yonent bi alayhi salaatu salaam ak tereem yim ñu jox instruction yi ñu xam ne bu ñu ko defee ñooy gañe te yonent bi alayhi salaatu salaam loolu la leen di wax tout le temps ne leen yéenay gañe in sabartu loolu rek wax na leen ko xunay ni keroog bi muy commencé xare bi waxoon nañ la dafa wax ak ñoom soññu leen comme ni mu doon def ne leen yéenay gañe la ko mu nasru in sabartu yéenay gañe bu ngeen muñee waaye nag comme que nit que dane woon moom kenn du leen gañe ndax tuuti yonent ma lay saa xam mbir moom taroon ci moom Seydina Anas nee na ba ñu waxee lool fa kaanatil hazima gis nga ba ñu waxee lool moo tax ba ñu demee dañ ñoo gañe pourtant kenn na wax de mais mu dal ñépp waaw hazima gi première kii bi perdre bi ñuy per bataille bi mais ñépp la dal waaw parce que mbir yi noonu la am na yoo xam ne moo tax toog naan sama yoon newu ci affaire yi sa vie privée comme yu waxi caaxaan yi ngay dégg ñi nga xam ne bëgguñu defal dara diine di wax te bu dee yëfi caaxaan ñu daq cee participer waaw bu dee yëfi diine moom ak luy jëmal diine l'islam kanam nga dégg ñu naan waay wala ay nit ñoo xam ne dañu nekk ci réew mi ñu ñun ñépp ñu bokk réew mi di def lu dul noonu parce que yow xam nga ne gis nga boo waxul man ndax man ra amin kum munkar loolu ñun ñépp xam nañ ko ku gis lu dul noonu na nga ko soppeek sa loxo loolu wax nañ la autorité yi ñoo ko moom waaw gaa yu nekk ci réew mi di yàq di kii man du jóg créer sama ministre naan dama koy faj dumaa koy faj autorité yi ñoo koy faj waaw ku gis lu dul noonu nag loo xamante ne nii manul ci loxoom te kooku man du ma autorité nan sa làmmiñ mooy ñi xam boroom xam-xam yi waaw gars yi bëgg samp am góor jigéen ci réew mi ñépp toog di xoole mel ni concerné wu leen ci wax sa sëriñ dara nga tëb naan jihaad de dekki na waxi caaxaan yooyu kooku mu leer na le kooku kooku diine taxul lam yuqaatil li takuna kalimatullahi hiya al-ulya wallahi loolu taxul même bu dee waat na ko ci sur tous les waxul lu am waxul lu am parce bii diine ji yooyu bi muy am dane miig naan gaay da di maandu amaana sax lañ wax sëriñam du lu garaaw moom mu jàpp ne waa ji alku na parce que dañuy yemale sëriñam ak sëriñ sàngam wala yu mel noonu loolu nga gis gaay di xatraayu di jéem a rayante fii ci réew mi waaw suñu Sénégal gi loolu la kenn du yëngu lu dul buñ sëriñ fekk diine ji la sa yoon newu ci buñ nee joxe leen ngir lislaam kenn du joxe dara wala ay yu xonq lañuy joxe te lool mooy ñi tane waaye buñ nee zawiya la ñuy tabax ñu gis seen bopp ñoom reconnaître seen bopp ci zawiya nga gis leen ñu commencé di joxe ay chekaki lu ne kooku bu nee yàllaa tax muy def waxul dëgg buñ nee kërug sëñ Tuubaa la ñuy taxawal nga gis gaa yoo xam ne moom bañ naan kërug l'islam kenn joxewul dara mais bañ nee kër sëñ Tuubaa jaral na ko léegi jëru sas ak engagé wu te jàpp ne li muy def kat tax kooku day nax boppam bu moom ci boppam xam na ne yàlla taxul léegi nag bu bëggee léere nit ñi naan yàllaa tax loolu yàlla taxul waaw loolu yàlla taxul léegi nag bàyyi ko moom muy dof dof loo ko jéem a nax nit ñi ne naxul boppam naxul kudul boppam kon affaire yi lool la mu ne ñun gañewuñ kon Seydina Abdallah ibn Rawaha mu ne gañewuñ nit ñi ndax dañ leen ëpp nag comme que kii lii la wax mooy ba mbir ma ñëwee fa kaanatil hazima gis nga ñépp la ñépp la dal ñépp la dal ñu bari wane ginnaaw bi bi bi bi bi defet bi ñëwee waaw Seydina al Abbas ibn Abdil Muttalib ci riwaayu imaam Muslim bi rahmatullah alayhi mu ne ba ñu dajee fa lammaal taqal muslimuuna wal kuffaar wala al muslimuuna mudbiriin jullit ñi dañoo wane ginnaaw di daw waaw nee na yonent bi alayhi salaatu salaam ya fa tafiqa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yarkudu ba'latahu qibala al kuffaar nee na yonent bi alayhi salaatu salaam berkelle bi est-ce que dafa tourné woo gaa yi après topp ci mukk moo tax Seydina al-Amma ci Seydina al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu maa ne woon walaakinna rasulallahi lam yafi sallallahu alayhi wa sallam yéen da nga yaa dana yow faratu ma rasulillah mu ne wa beneen bi faratu ma rasulillah mu ne walaakin rasulallahi lam yafi waaw ashhadu ala nabii annahu lam yafi maa ngi seede ci yonente mi alayhi salaatu wa salaam daw mais par contre Seydina Abbas nee na gis nga berkelleem bi bi gaa yi dawee da doon xuus da ko di dem ci biir ñi nga xam ne ñooy waa Hawazin waaw mooy yow gaa yee ngi dóori flèche xeec yi ba gaa yi daw moom au lieu non waaw akbar loolu mooy as-siqatu bi rabbi ash-shajaa waaw loolu mooy mooy dëgg dëgg jàmbaar mooy fi bal yi jóge fi flèche yi jóge ba tax ñi ne woon ci kanam wane gannaaw nga jub leen yow te amoo benn loo xam ne mais keroog imaam al-Waaqidi alayhi nee na bi sanadin da'if yonent bi alayhi salaatu ñaari mubbi koŋ la sol ak meefar waaw pour wan la ne al axdu bil loolu ak tawakkulu ala Allah wàkkeerlu ci yàlla c'est pas contradictoire jàpp ci sabab yi te loolu moom nekkuñu fi di développer parce que loolu ba ñu dalee gis siira bi ba léegi ci loolu lañ nekk waaw ci loolu lañ nekk doxal diine jii ba mu nee Makka ci sabab yi la jàpp mooy toogul rek naan buur yàlla dina defar nit ñi déedéet waaye malgré li leen waa Makka di sonal dafa seet këru benn jeune boo xam ne fi noon yi aladul aada ñi gën a tar noon ci diine ji nekk muy waa Bani Ali waa banu maxzum afwan waa banu maxzum mu dem foofu am fa benn kër benn jeune boo xam ne gën na ko di al arqam ibn abil arqam di fa jàngale foo xam ne kat côté kër ñoom abu jahlin la ñi gën a mais mu fay jàngale bi fa dajale saxaabaa mi di leen alimenter noonu la gars yi buñ nee loolu gisoon nañ ko waxoon nañ ci lu bëgg état d'urgence gars yi ne nañ tëj daara yi nañ bàyyi lépp toog ngir wane ne ñun moom on est clean ça c'est pas comme ça que ça se passe parce que yow rien que tëj loolu rek gars yi dañ naan ah le fait que ñu tëj ko kon gars yi luus nañu li tax ñu arrêté seen activités yi bi affaire amee ñu état d'urgence ñu arrêté loolu day wane ne kon gars yi am nañu lu ñu laaleeg mbir yi xew mooy njàngalem l'islam moo war moo dul arrêté moo dul arrêté kenn manu koo fay gis nga lii ba ko yonent mi alay ba ko seydinaa adam alayhi salaatu wassalaam bokk suñu boroom joxe ba léegi mu ngi leer léegi nag ci loxooy kan lay lay ne loolu buur yàlla mooy tànn ñi nga xam ne ñoom xam ne ni ñii dëggu nañ waaw yaa ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as saadiqin ragal leen yàlla su suñu caaxaan yi ñu newe te ànd ak ñu dëggu fexe dëggu koy ànd ak ñu dëggu même boo dëgguwul di ànd ak ñu dëggu da fexe da après da ngay dëggu waaw ci say wax say jëf sa lépp sa xol ak sa lépp waaw wala yazaalu rajulu yatasaddaqu yasduqu wa yataharra sidqa xatta yuktaba inda allahi siddiqa nit ki du deñ boo waxoon nañ la amul mafhum amul nga naan kon góor la jigéen bokkul non ñépp a ci yam nit ki di jéem di def ay effort di fe vraiment ngir di dëggu ci ay waxam ci ay liiwam lu mu wax fexe def loolu fekk ne loolu dafa nekkoon tamit wala lu mu ne dina ko def mu fexe def loolu buy nettali di seet segg li muy wax ba ne dara lu dul dëgg du ci génn ci génn ci làmmiñam mu fexe def lool di def lool ci dundam di def lool ba buur yàlla bi ko bind boole ko ci siddiquuna yi loolu la moo tax mbir mi day continuer day continuer yonent mi alayhi salaatu salaam malgré problème yi gaayee ngi dóori xeej fu ne waa Hawazin di jege si te Hawazin après nañ la wax ñoom gaa yi bi affaire yemee noonu nañ lañ doon def <laughs> ak waa ji yoroon seen raaya ji seen drapeau bi nga xam ne gaa yi moom lañ doon suivre ni mu doon doxale kon Seydina Abbas ne gén bar berkellu yonente ma le saab mu ngi gaaw yonente ma di dem ci ci gaa waaw wanewul ginnaaw ne di dem di sóobu ci gaa yi Seydina Abbas nee na maa ngi jàpp ci ci ñu fas kii berkelle bi mooy ci laxaat gi ñu ko def mais maa ko téye di ngir lan ngir nee na wa a wa ana axidun bi lijaami baghlati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam akufuha iradata allah tusra ma bañ mu gaaw dem ci noon yi parce que fala flèche ak xëy jiy jóge yonent mi di xuus biir man maa tee ma fexe mooy bu doon ab oto ma fexe jàpp xool fi frein yi ne dina ne eh, dëgg waaye way di wóorul waaye <laughs> eh, asiqatu billah alayhi salaatu wassalaam laa allahu akbar waaw ana kan mooy laajug njàmbaaram hein <laughs> allahu akbar mu ne wa abu sufiyaana bi may téye nag ki ki ki génn ñu kii bi gi bañ mu gaaw mu ne wa abu sufiana abu sufian bi aaxidun bi rikaabi rasulillah fii mooy ci teg gi moom mu ngi ko téye woon moom it téye foofu moom abu sufian ibn alxaaris ibn abdil muttalibi radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw mu ne fa qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ay abbas naadi asxaaba samura e yow sayyidina abbas woowal waa asxaabu samura muy waa garab ga woo leen muy garabu shajaratu ba nga xam ne fala bay'atu ridwan amee xam nga garab googu moom la Seydina Omar daan doon cor daal di koy fay jële parce que gars yi dañ ci doon barkeelu loolu la doon bañ waaw loolu la doon bañ moom moom xam naa bu ñëwoon réew bu newoon réew mu mel ni Sénégal lii yi gars yi naan dañ koy màggal ak barkeel yépp lay waddal parce que loolu du diine te gaa yi jàpp nañ ne lool kese mooy diine keroog suñu sëriñ Cheikh Mamadou Moustapha bi mu ciy wax lu wax na dëgg sinon gaa yi dérivé am Seydina bu deful woon mooy gis nga loolu noonu junju la buy wane ne affaire yi gis nga gaa yi boo mooy mooy fi bàyyi yooyu jàpp nañ ne diine commémoration kese la ñu koy niroog kuffaar yi nga xam ne ñoom seen. boo gisee union nationale li koy indi mooy ay ay di commémorer ay 11 novembre ay yu mel noonu rekk la ay ar mooy l'armistice ak gaay mel ni ñoom mooy daal mbir yi commémorer keese ñun nag ñu bëgg a jàpp suñuy diine gaay yi ñun bo mooy Seydina Omar gor affaire boobu gor garab ga gaay yi ñëw gisuñu ko gisoon nañ Seydina Sa'id ibn al-Musayyib booba ba ñuy ba ñu nee ci bay'atul ridwan ba muy nettali xadiis bi ko bàyyam nettali woon wa waaja naan ko man xam naa fi garab gi ne mu ne ko boo ko xamee di ma jaaxal de parce que garab gi daanaka ña ña fa demoon sax ña ko fekke woon bañ fa ñëwaatee di di seet fan la féeti da afi garab da di ko Seydina Omar Goré yow léegi nan nga mën a wax ne yow gis nga ko <laughs> xam nga fa mooy lool la mooy lool la diine yu dul jeex mooy suñu diine yépp lenn rek la ci cant ak i màggal képp lañu ko teg xam nga ne loolu te loolu xam nga loolu loolu mooy yow mënoo taxaw ne loolu mooy diine parce que loolu nit ñi ta dangaa gis benn saxaaba bu noon def yooyu doon nañ ta takk ay jàng rek foo tollu ñu naan ñu nga ca jàng ya wala kii moo xew la tay ak kii ñu bëgg cee mais dafa mujj sax li ñuy liggéey lépp ci lañ koy luubal foog ne ñu ngi defar ngir yàlla alors ko defuñ ngir yàlla ah. non non loolu du defal defaloo diine dara ba léegi loolu defaloo diine ba léegi gaa yoo xam ne jàpp ne objectif bi mooy lu ñu am nañ ko luubal ci yooyu loolu noonu loolu noonu doxalul diine waaw pire nag ba ba ngay xamee la fay xew pire. mooy la tax ñu woote mbir ma sax bu doon à la rigueur que sax que doon na jaar ci yoon sax ñu ne waaw mais dafa dul jaar ci yoon dara du fa jaar ci yoon dara du fa to mooy daanaka li li li l'islam di tere kese nga fay gis nga fay gis moom kese nga fay gis loolu kay bañ a dem cee gën loolu kay nga toog sa kër yor sa jukki wala say kii di di di nafar sa alxuraan sa leneen mais moo gën fuuf toog ak sa njaboot moo gën léegi ñépp foog ne mooy diine moo tax Sénégal moom xam nga yi boo ko fay wax gaa yi naan la waa ji dafa bañ kii yii gëmul sëriñ sii gëmul kii kii jii ay dañ lay tax sax de ibaadu waa ji gëmuñu dara ñii ñooy les les extrémistes mais kon yow dangaa bëgg wax kon saxaaba yi extrémiste lañ wal a'yadu billah radiyallahu anhu parce ngay def nii nii masuñu koo def te bu ñu gisoon yii nii dañ koy tere Seydina Omar moo coog ga garab ga parce que gars yi dañ fa doon dem di barkeel loo ko parce que mooy fii mu coog mu jeex waaw kenn gisatul bay'atu ridwaan samura gi muy woowe kon mu ne yaa naadi yaay Abbaas naadi asxaaba samura wooteel asxaabu samura <laughs> waa ja waa garab ga <laughs> muy bay'atu ridwaan gars yi nga xam ne dañoo jàpp ne sawaay ñoom fii mu ne waa ji waa ji taxaw di di di di naafile euh, laylatul qadr sax bés bi jàpp na laylatul qadr la gars yi dañ ko yërëm quoi naan xoolal rek moo perte walla iyaadu billaah waaw ak seen naafile yi ñuy def xoolal rek ñu nekk ci koor gi nekk fi di naafile nii te mel ni ñoom liñ yor moo baax kal ko ci xadiis yoo xam ne rawaahu sénégaliyun ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko soloo di waaw ko bés bu nekk ci koor gi am na bés ay ràkk yuñ ciy def yoo xamante ne nii doy na ne mbir mi mbir mi mbir mi catastrophe la mooy loolu que chez les daanaka nga koy gis waaw gis ko feneen moom c'est dama ko mësula gis sax mësuma dégg sax ne existe na feneen loolu nag xaw ma kan moo amum xel njëkk koo njëkk koo def njëkk koo sos quoi ñu jàpp ne ñoom ñoo nekk ci yoon te yonent mi aleyhi salaatu salaam ne woon eh, salaatul layli mathna mathna boo sonnee nga sëlmal booy kii nga jël benn rakkat dóor sa nga def sa sa sa witar nga tëddi wala nga dem nga noppal ko ji wala bu fajar gi jege nga def sa witar mu jeex ñu jàpp ne kii def noonu moo jëre yërëm walla iyaazu billaah mooy xoolal mbiri ni mu këppoo rek